a'uuzu billahi min ash-shaytaani rrajiim bismillahi rrahmaani rrahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursaliin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatul islaam di xajjatul balaag muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu lsalaati wassalaam wa ma zilnaa wa naxnu bi batni curana maca rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yaxtubu nnaas salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ah, ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa ñu ngi woon ci yawma arafa bi batni urana ñu ngi woon xuru urana bisu arafa yonent bi sallallahu alayhi wasallama di xutba nit ñi bi batni urana wa huwa ala raxilatihi loolu lañ gisoon mu ngi woon ci kaw warwaayam ci xadiisu alimaamu muslim bunul xajjaaji alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullaahi aleyhi a gisoon nañu li jëmoon ci wàllu xutba bi ci saxiixu imaamu muslim waaye xadiis boobu jeexul xadiis boobu noonu muy xadiisu alimaamu muslim al xajjaaji te mu jaar ci Muhammad Seydina Jaafar as-Saadiq an abiihi mooy Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhum moom mu jëla ko ci Seydina Jaabir ibn Abdillah ah boo fàttale ko al imaamu Muslim dane woon haddathana xaddatana abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahim jamian qaala xaddatana qaala ñoom ñaar ñu ne xaddatana xaatim nettali nañu xaatim mu ne qaala abu bakr ah an xaatim bokk an xaatim qaala abu bakr xaddatana xaatim ibn ismaila almadani an Jaafar ibn Muhammadin an abiihi annahu qaala daxalnaa ala Jaabir ibn Abdillah al imaamu Muslim xadiisam bu gudd boobu yàgg nañ ko tudd depuis début bañ jóge Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam bu gudd la dinañ ko soxlawaat ca kanamu ajji waaye lii nga xam ne moo ñu ci concerné woon yawma arafa fii nii ci xutba bi en tout cas xutba bi mooy pare woon nañ ko walillahi alhamdu wal ñu waroon a gis li nga xam ne ndax waxoon nañ la du ñoom rekk ko solo waaye am na ñeneen ñoo xam ne qad raw qad euh, ñoom solo nañu xadiis bi ku mel ni ñoom al imaamu ibnu isxaaq na ko noon al imaam abu daawuda ak al imaam ibnu maaja ak ñeneen ak ñeneen ñu bari solo nañu xadiis bii nii du ñoom rekk a solo ñu waroon na ñu digge woon ne dañuy gis version wu al imaamu ibnu isxaaq ibnu yasaar indi xadiis bi waaye dafa am ay précision yu ci am parce que bu ñu fàttale ko waxoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam du benn gisoon nañ ne defoon na xutba defoon na benn discours kañ euh, qabla yawm tarwiya comme ni ko al imaamu wa mawlaana ibn umar radiyallahu anhuma waxe woon ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wala kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam idaa kaana qabla yawm tarwiya xataba an-naas wa yu'allimuhum manaasika al-hajj aw kamaa qaala mu ne moom Seydina wa Mawlana ibn Umar radiyallahu anhu mu ne yonent sallallahu alayhi wa nekkoon na bu bés bi jiitu yow mu tarwiya ñëwoon muy septième jour lool moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah ñu bari ci ñoom ne loolu yoo lu ñu yoonal la ki nga xam ne mooy amirul xajji moo jiite aj gi mu dal di xutba li nga xamante ne mooy yawmu tarwiya mooy non avant yawmu tarwiya muy septième jour bi fi nga xamante ne nii mu def xutba après eh, xutba bii nag moo doon bi ci tegu muy xutba bii nga xam moom lañuy wax xutbatu yow euh, bu arafa waaye à vrai amul ci xuru arafa fi mu am mu ngi batnu urana fi mu am mooy batnu urana ci xuru urana wa urana qurba arafaat urana dafa jege arafaat ah mooy nii dañoo taqaloo voilà gis nañ ne namira la waxoon bi mu jógee fan lañ jóge woon mina la fanaanoon yawmu tarwiya ah julli fa tisbaar tàkkusaan timis gee ak fajar ba jant bi jógee mu daldi ñëw fi nga xamante ne mu digle ne nañ ko defaral tànt fi nga xam ne mooy batnu urana waadi urana ñu defal ko foofale ba mu ñëwee ba non baa namira namira ah voilà wa amara bi qubbatin fa duribat laha lahu bi namira bam ñëwee namira toog fa ba hatta ida zaghati shams ba jant bi jeng bu nee ci zénith bi ba jeng mu daldi wax ñu waajalal ko géléemam mu war moom alayhi salaatu wassalaam mu daldi xatta ataa batnal waadi wa huwa waadi urana voilà foofale la defe xutba bi comme ni al imaamu e, jaabir nettale mais du ñaari xutba yooyu rek la def avant yawmu tarwiya ak bis bi waaye yonent bi aleyhi salaatu wasalaam def na ab xutba fi nga xamante ne mooy comme fii mais def na ko yawmu naxri waaw am na yeneen riwaaya yu ñëw ñëw ne fi fi awsati ayyaam at-tashriq def na ko yooyu yëpp dinañ ci ñëw insha allah waaye al imaamu ibn ñun li ñu leer mooy imaamu Muslim ci xadiis Seydina Jaabir bi xutba biñ gis fan yi yépp kañ la xewoon bésu Arafa la fii batni Urana ci xuru Urana qurba arafa sorewul arafaat kanta imaam ibn imaam ibn Ishaq parce que imaam ibn Ishaq euh, rahmatullah alayhi moom andi xutba bi mais pour ne pas euh, parce que xutba yi euh, boo ko gëstoo ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yi toppatoo mbir mi ah Euh, moo xam nga dem ci sharxu al mawaahib bu al imaam al al bi mu def ci al qast euh, kiiwu al qastallaani bi rahmatullah alayhi moo xam nga gis li ci ñoom al imaam al xaafis di wax ci al fath waaye tamit li nga xamante ne nii moom la ñoom al imaam ibnul qayyim rahmatullah alayhi di wax ci zaad ak ñeneen ak ñeneen même naka noonu al al al al xaafis ibnu kasiir rahmatullah alayhi mooy boo deful attention man nga jaawale affaire yi man nga ne mais affaire yi comment ça se lii lan la mais lenn leer na mooy am na loo xam ne leer na mooy xutba yi nii bi ñu gisoon boobu bésu Arafa la te loolu dafa leer ci siyaaqu xadiisu Seydina Jaabir sauf que fi nga xam ne foofu la lënt-lënt bi mën a mën a feeñe ci ñenn ñi ñu foog ne lii ak jax ak jaxase la alors que dara jaxasoowu ci mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga xutba biñ gis bi muy xutba nax naxri muy suba ñun ñu ngi ci neuvième jour bi ñu ngi bésu Arafa ci lañ ne il faut ñu replonger wu ci affaire bi mooy ne suba bésu tabaski yawmu naxri buy def xutba xutba bi mu waxoon fii am na partie boo xam ne ci xutba boobu da koy reprendre at mooy day waxaat da koy répéter waat de ce fait nit man nga gis ne ñu répété waat ko nga ne mais comment ça se fait fee Seydina Jaabir nee na Arafat la bii ñu waa ngi gis ñu naan ma yow mu naxri la fii ci Mina la alors que mais même daanaka contenu bi sorewuñu dañ naan la parce que yonent mi alei satu salaam daf ko répété waaw mooy xutba bi ndax amuk solom te tamit lenn xam ngum xam ne du est ce ña ne woon fee yépp teewe woon nañ jamono ja muy xutbaa Arafat ndax moom avant zuhru la mooy avant bi zuhru jotee mais laata muy julli zuhru la defoon euh, muy tisbaar la defoon xutba bi ah comme niñ ko gisee ndax ba léegi nii julleeguñu ñun julleeguñu waaw parce que yonent ma lay saa saa julleegul te bi muy bi muy jógee euh, Namira di dem di wax ñu waajalal ko waru waayam ngir mu dem Batnu Urana foofu noonu dane xatta ida zaghati shams bi nga xam ne jant bi jeng na mooy heure tisbaar kon julli jotoon na waaye waxtu mu wax muwassa mooy waxtoom dafa gudd du ne jot na léegi ñu ne aywa nañ leen julli voilà 14 heures et quart lañ def ci calendrier yi aywa bu 14 heures 20 jotee ñu naan waaye man de julli weesu na déedéet weesuut fen de luy loolu ah <laughs> mooy xutba boobu noonu yonent mi aley saa saam def euh, ci xadiisu imaam muslim bi seydinaa jaabir ibn abdillah radiyallahu anhu gis nga nim leere kanta imaam ibn Ishaq c'est que imaam ibn Ishaq affaire bi lenn la mooy imaam ibn Ishaq xajjatul wadaa hein xajjatul euh, moom daanaka cinq pages la ci wax te cinq pages yi boo demee mooy boo demee ci ci ci ci ci boo demee ci euh, siyar mooy siiratu ibn Hisham boo fa demee al imaam ibn Ishaq bundu xaj mooy bi bi imaam Nishaam def xajjatul wadaa qaala ibnu Isxaaq ba fi muy jeexale bay wax ne yonent mi alayhi salaatu salaam eh, eh, rasuulullahi sallallahu alayhi mu ne eh, yuran naasa manaasikahum wa yu'allimuhum faraa'idallah foofu la yem alors que mbir mi mooy boo jëlee ñaari ñaari page téye ñaari page daanaka demi demi page nga ciy yokkaat moom loolu la wax ci mbir yi loolu xajjatul wadaa du début à la fin loolu rek la ci wax moo tax moom xutba bi bi muy indi xutba bi dafa euh, boo demee ci siiratu Ibn Hishaam dana def xutbatul wadaa mu ne qaala Ibn Isxaaq te imaam Ibn Isxaaq mooy da ko soloo bi gayri sanadin ci loo xam ne amul sanad comme li nga xam ne noonu lañ la ko waxe woon léegi foofu nag bi mu ne xutbatul wadaa mooy xutba tàggatoo gi bi nga xam ne moo am ci aj gi te yonent moom moom mooy xam nga ne ñun ñun ci suñu bopp xam nañ ne du benn baa am imaam ibn Sa'd nag benn kese la ci tudd ne wa wadaa waaw bu ko defee moom li muy wax yow dang naan mais kii mais lii muy wax nii ban bés la ban bés la mooy ba bi muy wax fii ana ban bés est-ce que mooy xutba bi nga xam ne moo amoon avant yawmu tarwiya boobu moom ni ibnu eh, Umar radiyallahu anhu dañu koo wax waaye duggul ñu ci détails yi dana rek mu xamal leen manaasikahum mooy li nga xam ne moom lañ war a jëf ci ak gi alors que xud xutba bii nii ñu gis Arafa gis nañ ne boo seetloo yonent ma lay saar saam waxul nit ñi def leen lii di aj def leen lii ñu aj dëgg la dëgg la dëgg la te dinañ ko gis te dinañu ko gis dinañu ko gis que ne al imaam ibnu Abbaas radiyallahu taala anhu ci boppam nee na man dégg naa yonent bi alayhi salaam ca Arafat hajjatul wadaa mu naan ah yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax lan naan kii lum mu tudd euh, euh, laa talbasul mooy mooy di wax li nga xam ne moom lañ war a sol ki armal ah. loolu parce que dañoo pareegul ci lii mais côté boobu dinañ ci ñëw parce que dañ ne woon dañuy ñëw ci lii al imaamu bunu ishaqa rahmatullah alayhi wax léegi boo demee ci saxiix yi comme saxiix imaamul buxaari indi na ko eh, boo demee ci kitaabul maghazi yi indi na fa xadiis bi nga xam ne eh, ab kitaabul xaj tamit al xutbatu bi Mina ah xutba bi nga xam ne moom la yeneen mi alayhi salaatu salaam def Mina foofu noonu da fay gis yenn yi mu reprendre ko mais am na loo xamante ne lu imaam ni saax di tudd man gisuma kenn ku ko tudd ne yow mu arafa waxoon na loolu waaw te comme que xam nañ ne li waxoon yow mu arafa xutbaab arafa bi da ko reprendre lu bari da ko cee reprendre ci ci bésub keroog euh, Mina kon loolu boo seetloo te imaam ni saax tuddaale ci xutbaam bii loo xamante ne nii riwaaye yi ma gis di wax ci wàll xutbatu arafa amul kenn koo xam ne euh, dafay indi yooyu dëgg la kii ku mel ni al euh, as shaam yi boroom subulul huda war rashad rahmatullah alayhi moom li mu def dafa jël e, mooy riwaaye xam nga imaam ibn Sa'd soloo nañ yooyu tamit <laughs> moom c'est dafa dafa ramasser lépp boole leen fenn mooy moom deful xutba bi xut dafa jël yépp ne waaw kay xutba baa ngi moom al imaam ibnu mooy boroom as-Salih ash-Shami rahmatullah alayhi moo tax moom moom moom dafa jël lu bari boole lu lu mu gis ñu riwaaye ne lii yonent ma lay saar saab wax na ko rek ah keroog xutba ba wax na ko rek mu ëndaale mu ëndi foofu mu indi foofu de ce fait moom après boo seetloo danga naan ah kii lim indi bari na de alors que loolu noonu lépp du benn bërëb la ko wax lépp lépp du benn bërëb kese la ko wax affaire bi nag loolu la <laughs> waaw affaire bi loolu moo tax euh, euh, euh, kiiwu imaam ibn Sa'd bi rahmatullah alayhi li gën li mu gën a niru li mu gën a niru mooy ne xutba bii muy wax mooy xutba bi mu def Mina mooy xutba bi mu def Mina moom la def ne ak xutbatul wadaa ndax moom benn li ci indi waxu ci beneen sauf que nga ne ma mais attends yow nan nga mën a saxale lool alors que imaam ni sax ci boppam ci kanam ginnaaw yi am nee xutba bi nee na indi na xadiis boo xamante ne nii day wane ne moom mbir mi xutba bii nii mu wax arafa nga ne walu ko waaw dëgg la gis naa loolu wax nga dëgg <laughs> wax nga dëgg de wax nga dëgg parce que <laughs> imaam ni saq dafa euh, bi mu paree bi mu solowee xutba bi bilaa sanad daf cee teg benn nettali bu mu jële ci benn sëriñam moo di beneen nettali bi mu jëlee ci beneen sëriñam mu ne haddathani Layth ibn Abi Sulaym an Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari an Amr ibn Kharijata annahu qaala radiyallahu anhu ba'athani Attaab ibn Asiid ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi haaja wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaqifun bi Arafa fa ballaghtuhu thumma waqaftu taxta naaqati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa inna lughamaha la yaqa'u ala ra'si fa sami'tuhu wa huwa yaqul yaa ayyuhan naas wax benn xutba dama naan la gis naa loolu waaye mooy li mu wax nii parce que imaam nisar dana xaddatani nettali na ma Layth ibn Abi Sulaym sama sëriñ di Layth ibn Abi Sulaym an Shahr ibn Hawshab jële ci Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari an Amr ibn Xaarijata mu jële ci saxaaba buñ qaal di Amr doomi Xaarija ah moom mësuñu koo gis de dinañ gis tarjama après inshaa Allahu ta'ala annahu qaala mu ne ba'athani Attaab mu ne Attaab ibn Asid moo ma ila rasuulillahi sallallahu ci yonent salaam mu ne yonent bi alayhi salaam daf maa ñëw Attaab ibn Asiid kan mooy Attaab ibn Asiid ku ko foo fàttali fàttali ku temps yi rek waxoon nañ ko biñ naan yonent bi alayhi salaam bi mu dugg see Makka neewul ah xaaral ma jaar ci sama gouverneur bi ma fi bàyyi ki nga xam ne moom laa fi tegoon mu toogal ma fi déedéet yooyu yëpp waxu ko li mu def mooy dafa dem direct ci Kaaba ji deful benn aparté fenn jaarul fenn dafa dem direct ci kaaba gi jàpp dugg ci kaaba gi daal di commencer tawaaf ak la ca topp eh, Seydina Amr ibn Xaarija radiyallahu anhu dane yonent ma Attaab ibn Asiid daf ma yónni dañuy gàttal dinañ ñëwaat ci xadiis bi ci yaatal insha allah daf ma yónni ci yonent ma lay saar saam neenam ci benn aajoom boo xam ne comme que moom la bàyyi woon Makka yonent bi alayhi salaam ñëw na waaye mu am benn loo xam ne daal da koo soxla lu mu yónnee ci yonent bi alayhi salaam yónni Seydina Amr ibn Xaarija nee na ma dem bi ma demee fekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ngi mu ngi taxaw fi nga xam ne mooy Arafa waaw ma jotteel ko li nga xam ne moo ma tax a jóg waaw après ba nee na ma dégg ko muy wax mais dama naan la waaw mais loolu tekkiwul ne xutba bi imaam Ibn wax mooy bii parce xutba bi imaam ibn Isaaq nettali bilaa sanadin wax yii nii amu ci li mu nettali ci Amru ibn Xaarija ne bi Arafa te tamit affaire bi lan xam nga xadiis boobu moom la boroom Bulughul Maraam indi mooy al imaam al Haafiz bi muy wax ne eh, ci kitaabu tahaara baabu izaalati najaasati wa bayaaniha mooy ci kitaabu tahaara buntub izaalati najaasa najaasati dindi li nga xamante ni mooy mooy sobe wa bayaaniha ak leeral lan mooy sobe foofu al imaam al xaafis nu xaajar al asqalaaniyu rahmatullahi alayhi dafa def wa an amr ibn xaarija mooy doon ñetteelu xadiis ba mu ne wa an amr ibn xaarija ca bunt boobale jële nañ ci amr ibn xaarija radiyallahu anha ha radiyallahu anhu annahu qaala mu ne xatabana rasuulullahi bi miinan bi Mina wa huwa ala rahilati mu na yonent mi aleyhi salaam xutbal nañu bi Mina Mina Mina xam nga Mina moom doo Arafa mooy ne imaam Ibn Ishaq càllaleen bii dane moom yonent mi salaam ba ma denee wa huwa wa rasulullahi sallallahu alayhi wa bi Arafa te yonent mi salaam mu ngi taxawoon bi Arafa fi nga xam ne mooy Arafa ñu ne la kon affaire baa ngi bu dee ne riwaaye imaam ibn Ishaq te dinañ ñëw bu ñuy gis euh, euh, tarjama Seydina Amr ibn Kharija radiyallahu ta'ala anhu dinañ ñëw ci est-ce que hadith bii sax wér na am wérul waaye parce que affaire bi moom euh, en plus lii kii wa nga ne Arafa imaam al li mu wax ne ba pare bi mu ko so bi mu ko ëndee mu ne affaire bi axrajahu ahmad wa tirmidi wa saxaha mu ne al imaamu ahmad soloo na ko ak al imaamu wa saxahahu te al imaam at tirmidi daal dina koy wéral daal dina koy wéral léegi bu boobaa dina ñëw à vrai dire imaam ibn est-ce que riwaaye imaam ahmad am na bi minan wala amu ci riwaaye al imaam euh, kii nu mu tudd euh, at est-ce que am na bi minan wala amu ci loolu il faut mu leer parce que bu loolu leerul rek mooy affaire bi <laughs> waaw eh, waaye al imam ibnu maaja yi soloo na ko el imam ibnu maaja yi dinañ gis ci kitaabul wasaaya indi na ko fa imam allah euh, at-tirmidhi ci kitaabul wasaaya la ko indi imam an-nasa'i soloo na ko al imam al bayhaqi ñii ko solo imaamu ahmad imaam at-Tirmidhi an-Nasa'i ak al imaam Ibn Maaja ak al imaam al-Bayhaqi ñoom ñépp mu jaar ci yoonu Qataada an Shahr ibn Hawshab waaye wax nañ la sànq ne al imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi soloo na ndax nee na haddathani Layth ibn Abi Sulaym an Shahr ibn Hawshab al-Ash'ari an Amr ibn Kharija ah léegi nag dinañ xool ana ci riwaaya yi yépp est-ce que benn wax na ci bi minan bu wuteeg li imaam Ibn Ishaq wax bi Arafa parce que gis nga bu luy leerut rek <laughs> ba bu ko defee ñu xool xam imaam imaam euh, al li mu ne waan Amr ibn Kharija radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala bi mina ñu e, bi mina boobu fan la jógee ban riwaaya ko wax ban ana ban riwaaya moo ne bi mina waaw bu loolu leeree bu loolu leeree xutba imaam ibn Sa'd bii mu nettali ne yonent ma lay saab saab boobu waqifun bi Arafa dina leer mais ak seeguñ foofu xutba imaam ibn bi euh, rahmatullah alayhi dafa nekk loo xam ne euh, en tout cas duñ ci yàgg yenn yàgg yi yenn yi gis nañ ko ci bee buñ xamee buñ parce que euh, boo seetloo bu baax da day niru ne euh, kii bi loolu nag ci ihtimal kese la tegu mooy lu ñu mooy lu possible ak loo xam ne moom lañ yaakaar boo seetloo mbir mi ak bi mooy nasu xadiis bi kene lii nii nii euh, euh, li tax mu ne xutbatul wadaa amaana mooy bi mu def Mina amaana mooy bi mu def Mina waaye bi mu def Mina ñun accès guñ ci buñ ci ñëwee dinañ ko gën leeral suba ci bésu tabaski ji insha allah waaye ginnaaw bu mooy lii nii en fait am mbambastël la ab introduction la pour lay taayal wax gi ñu xam ne xutbaab imaam Ibn Sa'd bi waxul kañ la même bu dee ne xadiis ba mu wax sànq bu ju jaar ci Shahr ibn Hawsha an Amr ibn Xaarija radiyallahu ta'ala anhuma que ne loolu day wane ne bi Arafa damaa lool wanewul ne bi Arafa. parce que bi mu ne bi Arafa foofu la fekk moom Seydina Amr ibn Xaarija yonent bi alayhi salaatu salaam muy wax la mu wax foofu bokkul ak lii imaam Ibn Sa'd indi fii te li mu indi fii wax nañ la nag xutbaab Mina bi am na lu bari loo xam ne ci xutbaab Arafa bi waxoon na ko fa léegi lan la imaam Ibn voilà léegi nañ ñëw foofu gis loolu bu ñu ko paree après euh, ba waaw bu ñu ko paree xaaral euh, waaw euh, bu ñu ko paree lu ciy tegu soit mooy ñu dugg ci affaire waaw leeral loolu mooy li waxoon ci ñoom al imaam al xaafiz bi bi minan boobu bi minan boobu noonu fan la fan fan est-ce que am na ci ñi nga xam ne ñoo ko solo fan la fan la fan la jóge gir mana xool bi arafa bi kiy wax Seydina al imaam ni sax ñu ngi bésu arafa ah naa loolu moo kii avant ñuy jàll ci ri ñëw ci riwaay imaam muslim biñ nekkoon ci fan yi weesu ngir xam ana kañ la euh, euh, après bi mu xutbaa ba pare lan la yonent mi alayhi salaatu salaam daal di def léegi al imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi dafa ne al imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi dafa ne mu ne summa madaa rasuulullah summa ginnaaw gi madaa rasuulullah s mu ne ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi wéy ala xajjatihi ci ajam gi fa ara nnaasa manaasikahum wa a'lamahum sunana xajjihim wa xataba nnaasa xutbatahu allati bayyana fiha ma bayyana al imaamu ibnu isxaaq raxmatullahi alayhi mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi wéy ci ajam gi fa ara naasa manasikahum mu wan nit ñi leeral leen manasikul xaj mooy yi nga xamante ne mooy lañ war mooy yi ñuy jëf ci aj gi jëfu aj gi wa a'lamahum mu xamal leen sunana xajjihim yi nga xamante ne nii ah, mooy sunana xajjihim yi nga xam ne ñooy yi ñu yoonal te ñu war koo def ci aj ji mu ne wa xataba an-naas xutbatahu allati bayyana fiha ma bayyan nee na mu xutbaal nit ñi

ki nga xam ne mooy boroom bi subhaanahu wa ta'ala wa asna alayhi mu daldi koy bakk summa qaal ginnaaw gi mu ginnaaw gi mu ne naas nañu jàng xutba bi ba pare hein bu ñu ko jàngee ba pare comme niñ defoon ci bu imaam muslim bi après ñu dóoru ñëw ci li nga xam ne moom la moom lay wax mu ne ay naas isma'u qawli fa inni laa adri la'alli laa alqaakum ba'da aami haadaa bi haadal mawqifi abadan. ayyuhan naas inna dimaa'akum wa amwaalakum alaykum xaraamun ilaa an talqaw rabbakum ka xurmati yawmikum haadaa wa ka xurmati shahrikum haadaa wa innakum satalqawna rabbakum fa sa ya fa yas'alukum an fa yas'alukum an a'malikum wa qad ballaghtu faman kaana 'indahu amaanatun falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alayha wa inna kulla riban mawdu'un walakin lakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun qada allahu annahu laa riban wa inna riba abbaas ibn abdil muttalib mawduu'un kulluhu wa anna kulla damin kaana fil jaahiliyati mawduu'un wa anna awwala dimaa'ikum ada'u dama ibn Rabi'a ibn al-Harith Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib wa kaana mustardi'an fi bani Layth faqatalathu Hudhayl fa huwa awwalu maa abda'u bihi min dimaa'i al-jaahiliyya amma ba'd ayyuha an-naas fa inna shaytaana qad ya'isa min an yu'bada bi ardikum haadihi abada walakinahu in yuta' fiima siwa dhaalika faqad radiya bihi mimma tahqiruuna min a'maalikum fahdharuu 'alaa diinikum ayyuha nnaas inna an-nasii'a ziyaadatun fil kufr yudillu bihi alladhina kafaroo yuxilluunahu aaman wa yuxarrimuunahu aaman liyuwaati'uu ciddata maa xarrama allahu wa yuxarrimuu maa axalla allah wa inna az-zamaana qad istadaara ka hay'atihi yawma xalaqa allahu as-samaawaati wal ard inna ciddata shuhuuri cinda allahi isnaa cashara shahran fi kitaabillah yawma xalaqa samaawaati wal ard minhaa arbacatun xurum. talaasatun mutawaaliya wa rajabu mudar allazii bayna jumaada wa shacbaan. amma bacd ayyuha nnaas fa inna lakum calaa nisaa'ikum xaqqan walahunna alaykum haqqan lakum alayhinna allaa yuti'na furushakum ahadan takrahuunahu wa alayhinna allaa ya'tiina bifahishatin mubayyinatin fa in fa'alna fa inna allaha qad adhina lakum an tahjuruhunna an tahjuruhunna fil madaaji' wa tadribuhunna darban ghayra mubarrih fa in intahayna falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruf wastawsuu binnisaa'i xayra fa innahunna cindakum cawaan laa yamlikna li anfusihinna shay'a wa innakum innamaa axadtumuuhunna bi amaanati llah wastaxlaltum furuujahunna bi kalimati llah bi kalimaati llah wastaxlaltum furujahunna bi kalimaatillah fanqiloo fanqiloo ayyuhannaas qawli fa inni qad ballagtu wa qad taraktu fiikum maa in i'tasamtum bihi lan tadilluu abadan amran bayyina kitaab allah wa sunnata nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam ayyuha nnaas isma'u qawli wa anqilu ta'lamunna anna kulla muslimin axun li muslim wa anna al-muslimiina ixwa fala yaxillu limri'in min axiihi illaa maa a'taahu an tiibi nafsin minhu fala tadlimunna anfusakum allahumma hal ballagat mu ne fa dakara li anna annaasa qaalu allahumma na'am fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma shahid eh, lii mooy textu xadiisu alimaamu ibn Isxaaq bi wax ci xutba bi kon eh, insha allah nag eh, mooy ne lii mooy nasu xadiis bi mooy nasu xadiisu imaam ibn bi sanadin da'if bi sanadin da'if la sanada la amul sanad imaam ibn Isxaaq dafa wax rek ne summa mada rasulullah bila sanadin dégg nga ca fin ba mu ne fa zukira lii ñu tuddal ma anna naasa qaalu ba mu waxee lool kër nit ñi nee mooy ne bu dee riwaayam kepp da'if waaye mooy am na lu ko dëgëral ci xadiis imaam muslim ñu gisoon ak yi nga xam ne moom lañuy gis ci saxiix yi eh, ci yi ni bu ñuy gis xutbatu Mina te tamit al imaam ibn Maaja na ko noon al imaam Abu Daawud ñu la waxoon ak al imaam ibn Sa'd ñooñu soloo nañu ko waaye insha allah dañuy fexe li ñu dese ci temps bariwut ñu jeexal ko ci parce que yenn yi gisoon nañ ko yenn yi duñ ci dugg duñ ci guddal parce que war nañ koo gis suba ci yawmu naxri muy xutba bi yonent mi alayhi salaatu salaam def bésub tabaski kon al imaam ibn isxaaq mu ne ginnaaw bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam fa xamida allaha wa asna alayhi mu sant yàlla daal di koy bàkk summa qaala ginnaaw gi mu ne ayyuha nnaas yéen nit ñi isma'u qawli dégg leen sama wax déglu leen sama wax fa inni laa adri la'alli laa alqaakum ba'da 'aami haadha bi haadha al-mawqif abada yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne yéen nit ñi déglu leen lii may wax ak yéen sama xutba bi ndax kat fa inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa adri xawma la'alli këne man amaana man laa alqaakum dootuma dajeeg yéen ba'da aami hada la may dajeeg yéen ci bërëb bi may dajeeg fii di leen jiite aj amaana xaw ma de waaye amaana lii mooy dernier bi waaw moo tax la imaam euh, ibnu Umar doon wax comme niñ ko gisa woon ci saxiix yi bi mu nee ñun yonent bi aleyhi salaatu salaam dañ doon dégg xutba naan euh, alwadaa ah waaye ñun xamuñ woon luy xajjatul wadaa ba keroog dinañ gis tamit nettalim boobu moom bi muy nettali ci xutbaa yonent bi aleyhi salaatu moom Mawlaana Ibn bi mu waxee daal ba wax ba wan ñu ne moom mii daf yi jóge ñu xam ne kon lii mooy xajjatul wadaa bi ñu doon dégg bu yàgg mu ko doon wax hein loolu junjoon nañ ko bañ naan tur euh, tur yi ba ñuy gis début ba turu xajjatul wadaa que ne lool saxaaba yi dañ koo xamoon kon mu ne lii kon fa inni man rasul déglu leen sama wax ngeen téye ko bu baax ndax naan ah nañ bàyyi ba déwén xam naa tax bu ñu rawee yi déwén ñu dégluwaat ko déet fa inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa adri xawma la an lii kene man laa alqaakum du ma dajee du ma dajee ba'da aami ak yéen aami sama at mii hada bi bi hada mawqifi abadan ci bërëb bii taxawaay sama taxawaay bii abadan ba faw waaw loolu mooy ñu leen di waajal mu ngi leen di waajal kene moom du fi sax waaw bés dina jot nii ngeen may gise nii ma taxaw di xut ba ngeen di may dégg li ma fekk sama kër di am ay soxla di ma ko tiis si di ñëw may jóg di leen ko fajal di leen jiiteeg yooyu ngeen may gis noon <laughs> loolu du continuer de waxuma leen dara mee Makka gi fii nii ma taxaw nii fii fii fii amaana tey ngeen may mujj tey laa fi mujjee daje yéen ginnaaw at mi kon nag ayyuhan naas kon déglu leen te lool yii nii day gën a tax nit ki déglu mooy ne koo xam ne yow tay ngay koy mujjee gis te mu gënal la loo am ci kaw suuf ak loo am ak loo ñàkk mu leer na le yow tay day jii moom nga koy mujjee gis yaakaar nga ne dañ fa nekk sa xel nii dem feneen li muy wax yépp doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko raté du tes yeux te tamit li muy wax dang day mel danga koy naan mu ne ay kon ayyuhan naas yéen nit ñi inna dimaakum seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi aleykum xaraam dafa xaraam ci seen kaw mooy ngeen tuur de seen deret yi wala seen deretu mbokk yi wala di di lapider alalu nit ñi di yàq alalu nit ñi ak seen alalu bopp ilaa an talqaw rabbakum ba ni ngeen di dajeek seen borom waaw mooy ne ba yawmal am dafa xaraam ka xurmati yawmikum haadaa comme noonu la ñoŋe waaye nag deret yi ñoo gën a ñoo gën a fort bés boobu ah du du bésu Arafa du bésu nahr muy bésu euh, tabaski yooyu yépp ak waku waka xurmati jahrikum hada comme ni ñu ormaale seen seen seen seen weer wi ba yéen ñi may waxal mooy arab yi xamoon nañ ne weer yii kenn du ci mooy yàlla kenn du ci def yenn yi nga xam ne jaaduwut ñoom xamoon nañ ko rawatina bés bii mais gis nga ni ngeen xame loolu xam leen ne nag dimaakum wa amwaalakum moo gën a foor waaw mooy moo gën a am xorma ko bés moo gën am xorma ko weer waaye moo a am xorma ka baladikum haabi seen dëkk bii haada makka li muy foor foor deretu jullit moo ko moo ko gën a foor waaw mooy loolu yeneen ci ma lay saam da leen da wax ne yéen mooy loo xam ne ñoom dufis lañ ko xam mooy bésub arafa wala bésub yawmu naxri bésub tabaski orma bi mu am fa yàlla te ñoom ñu xam ko ba tax ñu koy respecté noonu ak orma gu euh, weeru aj yi ni mu amee orma ci ñoom te ñu xam ko na ngeen xam ne nag seen deret yi ak seen alal yi moo ëpp orma yii ngeen xam yii ngeen xamoon. rappelé leen ci ne kon seen razzia yi ngeen def jékki rek di songuy dëkk di leen rey noonu ci maani foro loolu noonu du yoon ndax bakkan yooyu dañoo tedd wala qad karramna bani aadam waaw wa ka hurmati shahrikum hada mu wa innakum satalqawna rabbakum te yéen xel séef ngeenan ah borom fa yasalukum ah an amalikum bu ngeen dajeeg seen borom nag ah <laughs> da leen di laaj an amalikum ci seen jëf yi waaw tabarakalladhi xalaq tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi xalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waaw mu ne mu ne ko mu ne leen mu ne leen mu ne nag li ngeen kon mooy loolu la alxuraan wax ngeen bu ngeen dajeek seen borom seen boroom dañu fee indi suñu boroom dañu fee indi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ana kan moo gën a rafet jëf ana kan moo gën a rafet jëf waaw mooy suñu jëf yi dañ ñi ci bés dina ñëw ñu régler ñu waaw waaw waman yaamal faman yaamal mithqala dharratin yaamal mithqala dharratin sharran yara waaw ku fi def lu yée lu baax lu toll ni lu mu néew néew néew di ko gis ku gisit ku defit lu lu safaanit lu mu néew néew di ko gis wa innakum satalqawna rabbakum fa yas'alukum an a'malikum di dajeek seen boroom mu laaj leen fa an fa mu laaj leen seen jëfi yi waqad ballaght te man nag jottali naa de fa man kaanat indahu amaanatun falyu'addiha ila man i'tamanahu alayha yéen nit ñi leen képp koo xam dafa am ab yóbb loo xam ne ab luñ ko wóolu la ah mooy amaana loo xamante ne nii ak nit moo ko wóolu dénk ko ko am dénkaane fal yu addihaa na ko delloo de ilaa man tamanahu alayha ka ko ko wóolu na ko tegaat cay loxoom waaw koo xam ne lu ku la ku la wóolu teg sa loxo dara ne la dencal ma baa yow laa téel ma ma dem ñëw nga luubal ko mu ne <laughs> loolu mooy moo tax mu jiital satal xaw na rabbakum di ngeen dajeek seen boroom mu laaj leen ci seen jëf ya te bokk na ci jëf yoo yële mu leen di laaj mooy yi nga xam ne amaanaat yi waaw ndénkaane yi ak kóolute yi ya nga xam ne dañ laa wóolu woon jox la ko nga dénk dénk la ko nga tëdd ci dénk la kees nga daal di ciy jaaxaan tëdd ci gaa yi wax nga ut say avocat yu baax ba njuuñ njaaj gaa yi gaa yi ñàkk procès bi nga foog ne yaa ci nekk naan waaye j'ai été blanchi léegi buñ la blanchiré nag bu la maxkama tu tu tu tu tu naasi blanchiré buur yàlla moom blanchiru te yow yaa gën a xam ne sa bopp yow yow yow yow sa dëngte gi nga nekk xam nga ne boo gañee procès bi sa fond intérieur bu dee mbaax nga fa mu la naan waaye nag gañe woo dara waaw waaw loolu wóolu la cim réew jox la nga ne ko fuuf nga trahir ñépp woo loolu nag fenn lay commencer mooy ci suuf lay tàmbalee bu dee ne ku nekk fa nga nekk yaa ngi trahir li nga man kenn wóorut koo dénk lu kenn wóolu la dénk kenn dara parce xam nañ ne koo dénk moom mooy yaa ko ko sarax xanaa mooy lool c'est grave waaw waaye yooyu yëpp nag kenn rëccul boo fi loo fi duubal di ko fay sa kanamu borom waaw al amaana mu ne kon wa inna kulla riban mawdu' riba bu bépp riba dóor nañ ko ci suuf walakin lakum ru'usu amwalikum waaye nag yéena moom seen capital mooy yëpp leeraloon nañ ko waaw ku riba la yokk ca riba ga la la nekk riba ngay delloo jël li nga xam ne mooy jël li nga xamante ne nii mooy sa alalu bu ñi nga moom mu ne laa tadlimuuna wala tudlamuun du ngeen tooñ te kenn du leen tooñ comme li alxuraan bi wax li aaya ba wax ci suuratul baqara gisoon nañ ko qadaa'ullahi annahu la riba àtte yàlla dogalub yàlla mooy annahu laa riba mooy yàllaa dogal ne riba du am ci kaw suuf déedéet yàlla dogalut ne parce que lool différence iraadaay yàlla mooy namm-nammam ak li mu digle dafa wute amrullahi li buur yàlla digle mooy lan annahu laa riba mooy li mu digle mooy bu yéen jullit ñi yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min yéen ñi ragal yéen ñi ragal yàlla ah yéen yàlla ragal leen yàlla te ngeen bàyyi li nga xam ne moo des ci riba waaw mooy lépp luy riba teg leen ci suuf buur yàlla ko xaraamal déclarer guerre kooku loolu mooy diggaleen waaye namm namm borom bi dëppoowul ak li mu digle mooy loolu mu digle ne lii nii bàyyi leen riba kon mooy euh, comme si da nga naan est day tekki ne buur yàlla nammul riba am fi non non mooy namm na ribaa am fi moo tax mu bàyyi lool am fi moo tax ribaa nga koy gis gis ñii banques yi def ay intere nga gis ay particulier yoo xam ne ci ribaa la dund commerçant yoo xam ne ci ribaa la ñuy dund lu existe la loolu namm mu yàlla la waaye nag doone bon comme que loolu la yàlla namm daal man daal sawaay kon lii daal ba ne fii mu ne waay yow eh. sàngara si ngeen di wax naan bu buñ ko naan buur yàlla bu bañoon ñu naan ko daal mooy kon du ko defar waaw mooy du ko fii du du du du créer sàngara di mën a am <laughs> dañ naan la yow yaay yaay ajëxalul jaahiliin waaw yaay ajëxalul jaahiliin waaw parce que al amru amrullahi ak iradatullahi ñaari mbir la yu bokkul waaw xam nga bi mu naan Abu Jahlin julli leen gëm leen yàlla gëm leen yàlla nammu nammu yàlla mooy Abu Jahlin moom du du mës a gëm yàlla moom waaw mooy moom du mës a gëm yàlla mais nag ndigalam ngim ndigal Abu Jahlin ak waa Quraysh mooy gëm leen yàlla ñoom Abu Lahab ak gaa yooyu yépp mais namm nammam mooy de maa ngi leen koy digal mais mamuñu koo def waaw moo tax abu jahlin tabbat yadaa abu lahab abu lahabin man loon tub maa aghna anhu maalu wa kasab sayasla naaran zaata lahab man loon a tub parce que nam nam yàlla mooy kii du tub waaw mais nag loolu teggiwul dara ci amru gi du ko wàcc mooy digle gi mu digal ñépp ñu gëm yàlla waaw loolu mooy qadaa'ullah kon mu ne nag kon qada qada allahu annahu la riba buur yàlla moo santaane digle këne laa riba bu fi kenn lekk riba te bu ko kenn doxal wa inna riba abbaas ibn abdul muttalib mawdu'un kullu te riba bu sama baay Ah, al abbaas ibn abdul muttalib mawdu' kullu teg lépp ci suuf wa anna kullu damin kaana fil jaahiliyati mawdu' te bépp deret boo xam ne amoon na ci jaahiliya moom it teg nañ ko ci suuf ah voilà mu ne wa anna awwala dimaakum seen première deret boo xam ne adaw moom laay teg mooy damum na Rabi'a doomu deretu doomu Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib di doomi Abdul Muttalib di doomi Abdul muy Rabi'a doomu Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib mu ne wakaanate nekkoon na li yëpp gisoon nañ ko wakaanate nekkoon na mu sarda koo xam ne dañ ko doon dañ ko doon ko doon nàmpal dañ ko yóbboon ngir ñu nàmpal ko fii bani lays fii bani lays la imaam ibn Sa'd wax nee dul bani lays banu banu Sa'd la te loolu mooy li dëgër te moo nekk ci saxiixu imaam muslim nekk ci riwaayu seydina jaabir ibnu abdillah ibn amr ibn am mu ne kon mu ne wagaa kon fii bani lays mooy banu sa'd la fa qatalatuhu hudayl fa qatalatuhu hudayl waa hudayl daal di koy faat fa huwa awwalu ma bada abda'u bihi min dimaa'il jaahiliya mooy lu njëkk ci dereetu jaahiliya yi may teg ci suuf amma ba'du yëpp gisoon nañ ko amma ba'du ginnaaw li ayyuhan naas yéen nit ñi fa inna shaytaana yëg leen ne shaytaane côté bii gisuñu ko ah qad ya'isa min an yu'bada bi ardikum hadha abada c'est gis nga Iblis na ñàkk na yaakaar ci ñu koy jaamu fii ci seen suuf si ba faw c'est fini moom moom bokkul sax ci ay projet xam na ne lool moom moom moom bokkul sax li muy dox ngir fii jaziratul arab fii nii mooy fii nii seen seen fii nii seen suuf si màkkaat yii nii mais moom ci boppam désespéré xam na ne fii moom shirk gi amoon jël ay al ay awsaan ay xërëm di ko teg ci kaaba geeka jaamook yooyu ak am ay xërëm seen kër yeeg yooyu xam na ne loolu moom c'est loolu mënatu am moo tax désespéré wu na ci bokkul sax ci li nga xam ne moom lay lijjanteeti waaye nag mu ne leen ay iblis du bare la ilaha illallah moom moom xam naa maalaa maalaa maalaa nu qaida bi waxat luñ dul jàpp luñ dul luñ jotul léppam duñu bàyyi léppam maa laa yudraku ju kullu laa laa yu laa yutraku jullu <laughs> hein luñ dul dab loo xam ne mënuñoo jàpp léppam mi duñ bàyyi dara <laughs> hein <laughs> duñ bàyyi lañ ca mën a am moom loolu lay def ba mu désespéré woon ne kenn dootu ko fi jaamu jaamuy xërëm fii wala jaamu yoo xam ne du yàlla moom dootuñ ko fi def waaye walakinahu in yuta fi ma siwa dhalika faqad radiya bihi mimma tahqiruna min a'malikum fahdharuhu ala dinikum kon yonent mi alei ne waaye gis nga Iblis désespéré woon ci loolu waaye gis nga buñ ko toppee ci en dehors de loolu <laughs> mooy bu amee ñu ko topp ñoo xam ne nee nañu gëm nañ yàlla voilà yàlla la ñuy mais quand ci yi nga xam ne ay bàkkaar la en dehors de shirk billah xam nga nit ñi en général tem mu koy xeeb naan bon shirk daal buur yàlla wax nañu moo li gën a màgg te lépp lay jéggale sans loolu tax ñuy minimiser yeneen bàkkaar yi mu ne ak gis nga iblis bu ñu ko toppee fii ma siwa dalika yu wuteeg lii faqad radiya bi moom gërëm na loolu moom garaawul na nit taxawal ne yow dangay ngay yow yàlla nga gëm yonent waaye saa saam nga gëm waaye nangu ngaa nekk koo xam ne bandit de chemin nga c'est bon c'est bon ma jàpp ci loolu moo gën ma ne ba yow sox man Iblis soxlaw ma loolu waaye bandit de grand chemin fan man li ma soxla ne kun kaafiran boo ko manu nga dem sa yoon mais bu defee def mu xam ne yow tëna kii moom de façon génn ko ci l'islam du yomb danaan mais garaawul naa ko fexe sawaay sunna yi bu mu ci def dara mu xeeb leen waaw lu mu dégg ne sunna na ko ba ma fexe ba mu xeeb affaire yi ba pare di minimiser ay bàkkaar naan di naan yi bàkkaar yu ndaw la grawul bon yi bien bi gi grawul ko bon où est le problème ça dañuy dund quand même manuñu cee génn mu ne yooyu noonu yooyu noonu faqad radiya bihi mimma taqiruna min amalikum gërëm na loolu noonu am leen ci loolu mu am leen côté boobu te xam nga bàkkaar bu ndaw bu baree dañuy nekk bàkkaar yu mag te bàkkaar nit ki dafa war a xool ki nga xam ne moom lay tooñ bañ a xool bàkkaar bi ni mu toll mais na xool moom ki nga xam ne moom lay tooñ muy borom bi subhaanahu wa taala waaw même bu dee dëgg la am na bàkkaar yu ndaw waaw am na lu ñu naan bàkkaar yu ndaw illa lamam waaw lamam mooy bàkkaar yu ndaw yi mais yu ndaw yooyu boo ko xeebee day mujj provoquer ci yow bàkkaar yu mag te tamit yóbbu la ci ngay def yi nga xam ne ñooy ñooy yi gën a màgg ñooy yi gën a màgg kon nag affaire bi loolu la moo tax nit te te te leer nañu parce que Iblis xam na ne am na jullit ñoo xam ne gëm nañ yàlla mais dañuy dem safara moom xam na ko même bu dee duñu fasax dañuy génnaat moom xam na loolu moo tax na man garaawul man damaa bëgg ku ma wéttali fa ma jëm dëgg la man ki ma gën soxla mooy koo xam ne dafay sax ak comme man te lool lii tax nit sax fa mooy mu bañ gëm yàlla bañ a gëm yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam kooku moom bu ma ko amee waaye kooku moom moo ma gënal ndax ñoo fay dëkk ilaa abadil abad moom duñ génn maa moom mais bu ñëwee ci nit koo xam ne xam ne ne ah waa ji gëm na manumaa fexe ba génn ko ci ngëmam quand du danaan bon en tout cas fexe daal ba yeneen yi muy def yenn bàkkaar yoo xam ne mooy tax boroomam jéppi ko ba dugal ko safara bu ko defee minimum dina ma fa nekkal dina dinañ fa nekk ensemble même bu dee ahqaaban la tamit c'est bon quoi grawul man so loolu moo ma gënal zéro quand même muy dem aljana loolu tamit ah non moo tax mu ne gis ngi seytaane de <laughs> désespéré woon ñu jaamu ko ci seen suuf si fii nii waaye nag in yotan fii ma siwa bees ko toppee ci lu gën a néew lii yeneen yi faqad bi bihi de dina ci gërëm de te loolu mimma tahqiruuna min a'maalikum jógawul fenn lu dul li ngeen di xeeb ci seen jëf yi moo tax xeeb bàkkaar garaaw kon mu ne fahdaruhu ala diinikum def leen attention moytu leen ko bu baax ci seen diine bu leen ko wóolu de Iblis ak mbokkam kenn du ko wóolu ci diine waaw loolu moo tax euh, euh, euh, mu am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu naan la mbir même boo xamul ne xaraam na ak daganul léeg-léeg le fait sa bakkan bëggu ko lool lool rek def contraire bi defal contraire bi waaw parce que yooyu noonu dañoo neexook iblis ay gaay la xam ne bu koy nit ki nootagu leen iblis da fay jaar mooy bànneex bakkanu nit kee yooyu dafay jaar gaay yi waaw kon nag fahdharuhu ala diinikum def leen attention ci li nga xamante ne nii mooy moytu leen ko ci seen diine ndax day tafu diine gaa yi ngëm yàllaay gaa yi lay tafu moo taxit day dinga gis nit koo xam ne ko baax la woon mu fexe ba def ko kaafiram mahdan yéefar dëgg-dëgg kon nag fadaro na ngeen ko def nangeen def attention mu ne na si yéen nit ñi inna nasiya ziyaadatun fil kufr yi gisoon nañ ko ci suuratu tawba inna nasiya ziyaadatun fil kufr yudillu bi alladina kafaru yuxilluuna waama wa yuxarrimuuna waama liwatiu iddata maa xarama allah wa yuxarrimu maa xalla allah mooy an nasiu innama nasiu alxuraan nag mooy ca aaya ba dane innama nasiu waaw lii lañ naan iqtibaas mooy eh, nit ki buy wax ci waxab mooy bu may wax ci samay wax ma jël daraay alxuraan jël loo xam ne damay wax samay wax nii ku xamul alxuraan tem nga foog ne sama wax la ndeke ci alxuraan laa ko jële boole ko ci iqtibaas ah innama nas fii nag inna nasiu ah inna nasia inna nasia ndax innama voilà innama maa ba day yàq day dindi day tax day day tere inna di def jëfum voilà day day day day tere day tere inna jëf la muy jëf mooy di nasab turba moo tax inna maa bu inna maa inna nasi ah waaye inna boo ci boolee maa nasi u ngay wax ah, bu ma nee inna muhammadan waaye bu ma nee inna maa bu boobaa muhammadun tere na na inna def jëfam jëmuy nasab dootu mën a tee nasab mu ne kon inna nasi ziyaadatun fil loolu mooy yéeféer yi jël gi doon jël weer yi mel ni daal def leen benn euh, fowukaay dañuy xool bu ñu bëggee caaxaan seen caaxaan yi def seen xeex yooyu nga xam ne teguwul fenn razzia ay nit tooñ ay nit ni ñu doon def dañuy ñëw changer weer yi euh, mois euh, ashurul xurum yii ashurul xurum yii ñu jël leen di leen puus waaw jël li nga xam ne mooy muharram tuus ko bopp ba safar waaw ngir rek ñu mën a daganal wala ñu xëcc safar dañuy xëcc safar teg ko palaasu muharram te xam nga safar warul a jiitu muharram mais ñu teg ñu ngir lan ngir ñu daganal ci seen seen seen caay-caay yi ñu bëgg a def après ñu jël euh, muharram def ko palaasu safar li def noonu mooy noonu ñu doon def daal lépp tout dépend daal ñoom ci seeni bëgg-bëgg ak yooyu mu ne loolu na nag ziyaadatun ak ndollente la fil kufri ci kéefér yu dillu dañuy sànk dañuy sànku bi hii ñi nga xam ne alladina kafaroo ñi nga xam ne dañ ciy sànke ñi nga xam ne la ñi nga xam ne ñoo ñooy ñi yéefér yi yuhillunahu ñu koy ñu koy daganal aman at mii ñu ñëw waaye weer wi asurul xurum waa da ñu respecté ko non non ñu daganal ko ba moo tax yu xillu ñu daganal ko comme jël muharram daal di koy euh, jàppe safar ngir def ci seenu caay-caay ne kon dagan na xeex ci dara newu ci park que du muharram safar la du ashurul xurum wa yuharrimuna wama beneen am mi bu ñëwee fekk seen intérêt yi newul foofu ñu ne waaw nañ delluwaat na ca lam ne woon muharram resté na muharram zul qa'da ak yooyu zul hijja rajabu mudar lii waati oo ngir ñu jote iddata ma xaram ñu dëppook iddata ma xaram Allah li nga xam ne moom la buur yàlla ñoŋal mooy weer yi niñ mel mooy dañuy ñoom daal di nañ fexe weer yi ashurul xurum dinañ fexe ba at mi moom ñeent yi am ci waaye nag ñeent yooyu noonu mooy dañuy xool fu mu leen neex selon leur intérêt ñu placé ko fa way moo ñuy xaraamal maa la nga xamante ne ni Allah ci noonu ñuy def ñu daal di xaraamal loo xam ne buur yàllaa ko daganaloon muy weer yoo xam ne dara la ci xaraamal loon yiñ ne ñoom dañ koo xaraamal wa inna zamana ta jamono ji daar istadaara wër na ka hayatihi comme na xam ne noonu la meloon bu njëkk yow ma bés ba nga xam ne xalaqala bind allahu buur yàlla samaawaati asamaan yi wal ard ak suuf côté bii dinañ ci ñëw ci buñ ñëwee ci xutbaab minaa bi ah insha allah mu ne inna iddata nombre weer yi eh, eh, eh, allah isna ashara shahran lii aaya la ah lii lépp gisoon nañu ko tamit ca suuratu tawba walillahi alhamdu wal minna inna iddata shuhuri nombre weer yi inda fa buur yàlla ithna ashara shahran mooy dafa nekk euh, douze mois la euh, fukk ak ñaari weer fii kitaabillahi loolu la buur yàlla dogaloon ca dogal bu njëkk ba ah yow ma bés ma nga xam ne xalaqal binna samawati Hmm? ca ca ca téeréb yàlla wax yow ma bés ba nga xam ne xalaqallaahu la bind asamaawaati asamaan yi wal ard ak suuf yi minha am na ci weer yi arbaatun xurum ñeenti weer yoo xam ne buur yàlla leen ñoŋal moo leen teral moo leen def ñu nekk weer yoo xam ne ashurun xurum mu ne salaasatun ñett yi mutawaaliya dañoo taqaloo mooy dhul qa'da ah mu ne salaasatun mutawaaliya war rajabu mudar alladhi bayna jumaada wa sha'ban mu ne salaasa ñetti yi mutawaali ya dañoo taqaloo mooy zul qa'da zul hijja ak lan muharram ñett yooyu ñoo taqaloo yooyu ashurum hurum zul qa'da zul hijja muharram ñoo taqaloo wa rajabu mudar kanta rajab rajab moom dafa dafa nekk ñoom ñoo ko doon woowe eh, eh, rajabu mudar ndax waa rabi'a dañ doon fonk lool weer weer woo wole ah ñu naan moo tax ñu ko doon woowee rajabu mudar ah ah léegi euh, alladi bi nga xam ne moo nekk bayna jumaada wa sha'ban wa sha'ban ndax man sha'ban boobu léegi wa bi nekk diggante jumaada weeru jumaada ak Sha'ban jumaada ñaar la ñun ñu ngi ci lan jumaada thaniya voilà mooy buñ jógee ci jumaada thaniya lan moo ci tegu jumaadal ula lañ jeexal ñu ngi ci le lan le 4 non le cinq jumaada si le non le le 4 le 4 jumaada jumaada thaniya ah après après jumaada thaniya ci la rajab voilà rajab boobu lay wax nga xam ne moo nekk diggante ju euh, jumaada saaniya après Shaaban bu ñu nekkee bu ñu nekkee bu ñu nekkee bu ñu nekkee jumaada bu ñu nekkee jumaada asaaniya jumaada saaniya rajab moo ji tegu après Shaaban Ramadan après ñoom Shawwal Dhul Qa'da Dhul Hijja dul qinda dul xijja nga ñëwaat ci li nga xamante ne nii mooy muharram safar rabiul awal rabiul thani jumaada al ula jumaada thaniya nga demaat mu ne kon yooyu mooy mudar mooy rajab boobal amma ba'du ginnaaw lii ayyuhannaas yéen nit ñi fa inna lakum ala nisaikum xaqa am ngeen ci seen soxna yi àq wala hunna te ñoom it am nañ aleykum ci seen kaw yéen góor ñi xaqan àq lakum am ngeen ci seen kaw alayhinna ci seen kaw an la yutina furushakum ñu daal di accueillir invité seen kër yi ahadan kenn koo xam ne takrahuna bëggu ngeen mu ñëw fa yii gisoon nañu ko wa alayhinna te ñoom am nañ ci seen kaw ci ba am ngeen ci seen kaw ñoom seen soxna yi ba léegi allah yatiina bi mu mubayyana ñu bañ fee indi njombuteef goo xam ne gu leer la yii gisoon nañ ko sa suuratul mumtahana ah yaa ayyuhar nabiyyu idhaa jaa'aka al mu'minaatu yubaayi'naka alaa an laa yushrikna billaahi shay'an wala yasriqna wala yaznina wala yatina bi fahishatin mubayyina wala gisoon nañ moon fa in fa'alna bu ñu ëndee bu ñu defee lenn ci lii nag fa inna allaha qad adina lakum an tahjuruhunna buur yàlla jox na leen digal ci ngeen gàddaay leen lii lañ waxoon ne aaya ba leeraloon na ko leeraloon nañ ko ci jataay bi a fil madaaji waaye ci kaw yi même ci kër gi sax doo ko fi taf ak kii mais ci kaw lal bi wa tadribuhunna na ngeen ngeen dóor leen darban dóor boo xam ne ghayra fa in intahayna bu ñu arrêté nag delluwaat fa lahunna rizquhunna ñeel na leen li nga xam ne mooy yéen ñooy ngeen daal di leen di dépenser ci ñoom yoral leen seenu dund wa kiswatun nag seenu sol bil waaye lépp ci njekk nag waaw yii leeral na wastawsu bin nisaa'i xayra maa ngi leen di dénk ngeen rafetal ci hmm, jigéen ñi li nga xam ne mooy yiiw fa inna bu mbaax fa na ndax ñoom indakum awaan ñoom dañoo nekk ngir ñoo xam ne yéen a tax mënuñoo defi leneen ah waaw mooy yéen bi ñuy sëy ak yéen mënuñoo keneen te bi ñuy nekk di sëy ak yéen di doxal seeni àq yéen mënuñoo doxal àq keneen kon nag loolu nag laa yamlik na li anfusinna shay'a lool moo tax amuñu leneen loo xam ne luñ mën a defal keneen wala leneen waaw wa innakum loolu tekkiwul na jigéen amul alal ju moomal boppam déedéet laa yamlikna li anfusihinna shay'an déedéet bañ a am <laughs> xanaa Zaynab euh, soxnaay Mawlaana nu Mas'ud ba muy biy génne zakat ñëw di ko wax Sayyidina Mawlaana nu Mas'ud mu ne ko man du ko man nga ma koo jox sa jëkkër mu ne ah mu ne ko ne man laaj yonent bi alayhi salaatu bu dem bu doon ne amul dara dina bu demee yonent bi alayhi salaatu salaam daan ko non yow amoo dara yow bu doon loolu lay tekki yow sa jëkkër moo am voilà kon nag mu ne wa innakum kon laa mi laa yamlikna li anfusihinna shay'an mooy moomaluñ seen bopp dara amaluñ seen bopp dara ci bu di defal keneen leneen bu dee ci seeni àq yéen lañ ne ah wa innakum te yéen innama axadtumuhunna bi amaanatillah da ngeen leen a jël soxna takk leen ci kóllëre borom bi subhaanahu wa taala wastahlaltum ngeen daga ngeen mu dagan furuujowun na seen Euh, pëyi bi kalimaatillah ci baatu yàlla lool gisoon nañ ko tamit fanqilu ayyuhannaas qawli yéen nit ñi takk leen te jàpp qawli yi sama wax fa inni qad ballaxt man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qad jottali naa waaw jotali naa de taraktu fiikum te bàyyi naa ci yéen maa la nga xam ne in i'tasamtum bihi fekk yéen a ngi ciy ngoy falan tadillu abadan du ngeen sànku ba faw amran nabi amran bayyinan mbir la moo xam ne lu leer naññ la muy lan kitaaballah téeréb yàlla bi subhaanahu wa taala di alquraanul azim wa sunnata nabiihi ak sunna yi yonent bi alayhi salaatu salaam yokk na ci sunna de toute façon xam nañ ne ñooy va de pair benn lu dem bàyyi ba ca des ah ndax buur yàlla moo yónni ci yonent bi alayhi salaatu salaam loo xam ne luy bayyinam li tubayyina naas ma ma unzila alayhim li nga xam ne ngir ñu leeral nit ñi li nga xam ne moom la buur yàlla wàcce ci ñoom muy sunna kon la la ko jox ah im naan yëg leen ne buur yàlla innama unzila alayhi alquran wa mithluhu ma'a dañoo wàcce ci man alquran ak lu mel ni moom waaw alaa yëgu ngeen ke ne man damay daganal comme ni alquran di daganale di xaraamal comme ni alquran di xaraamale alayhi salaatu wassalaam mu ne kon ayyu kon yoolu la bàyyi kitaabullah ak sunnata nabiyihi ak sunnaay yonentam bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon ayyuhan naas yéen nit ñi isma'u qawli déglu leen sama wax wanqiluuhu te ngeen takk ko ta'lamunna anna kulla muslimin axun ah li mus lil muslim jul yëg xam leen ne jullit bu ne mbokk la ngir moroomu jullitam ak nu couleur am mel ak rafet naam rafetul neex na neexul colam ak colam neex na son visage te dit rien wala ne te dit rien wa ci yem mbokku jullit bu ne mbokku jullitam la ah wa annal muslimiina axwa te jullit ñépp ay mbokk lañ falaa yaxillu limri'in min axihi illa ma ataahu an tiibi nafsin mina daganul nag ci benn jullit dara lennam du dagan ci yow lu dul li nga xam ne moom la la jox ci alalam ak amamam ak am amam an tiibi nafsin minhu loo xam ne ci son bon gré la la ko joxe ci teeyu bakkanam du loo ko forcer loolu moo tax boo forcer ni nangu alalam naan walla nga forcer ko ngir mu may la ko bu la ko mayee it loolu daganu la voilà li mun na kon nag bu leen tooñ sa anfusakum seen bopp waaw ndax tooñ sa moroomu jullit mooy tooñ sa bopp moo tax na inna dimaakum wa ko côté firi boobu it dox te ne bu leen tuur seen deretu mbokk te bu leen jël seen alalu mbokk waaw fala na bu leen ngallawaay bu leen tooñ anfusakum seen bopp allahumma eh buur yàlla hal ndax ballaxtu man ndax man jootale jootale na man rasulullah sallallahu alayhi wasallam imam ni sax ne fa zukira li ñu tuddal ma anna naasa kën nit ñi xaalu dañu ne allahumma eh buur yàlla naam dëgg la waaw waaw jootali na de yonent bi alayhi salaam de jootali na fa qaala rasulullah nee na yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne allahumma ebuur yàlla ishhad a seedeel loolu kon lii mooy li nga xamante ne nii moom la imaam ibn Isaaq indi kon ci kaw nii walillaahi alhamdu wal minna jeexal nañ xutba bi nga xam ne moo xutba bi amoon ci batnu urana e, bu imaam ibn Isaaq bi nag wax nañ la li ñuy wax ci côté mais bi ñu leer mooy bu imaam muslim bi muy eh, batnu urana yawma arafa wallahu taala alam léegi nag pour jeexal eh, parce que mooy eh, dafa mooy mooy laaj yi ñu doon wax pour ñu jeexal laaj yi ñu doon wax ne mu mbokk mi laajoon foog na tontu nañ yëpp ba mu des ñaar ba mu des ñaar benn bi comme ça ñu def ko parce que comme que groupe bi bii nii mooy euh, après euh, parce que bii di ñëw lan lañuy wax la ñuy def dañuy gis affaire xadiis yi yi wax est-ce que imaam ibn Sa'd xadiisam bi mu ne ah, Seydina Amr ibn Xaarija dañuy def tarjamaam tarjamaam insha allah après euh, ñu àggale ba léegi ñu ngi bésu Arafa ñu ngi fi nga xamante ne mooy batnu Urana après loolu yonent ma lay saar saam fu mu jëm loolu la ñuy gis ak riwaay yi ne yu Seydina Amr Xaarija bu ñuy gis tarjamaam est-ce mbir mi bi Mina la woon wala bi Arafa loolu dinañ ko gis insha allah waaye balaa loolu pour tëj ci bi mooy euh, bokkoon na ci laaj yooyu mooy euh, waajoo xamante ne nii dafa joxe mooy dafa joxe zakat comme ki joxe zakat produits agricoles yi comme koo xam ne baykat la moom toolu dugub la yor ba nga xam ne ci la ci la joxe zakat walla sorgo walla maïs wala yooyu moom ci la joxe zakat bi ci ba ci zakat génnee ak yooyu léegi kooku noonu walla koo xam ne ay ay ay giléem wala ay xar wala ay bëy ci la joxe zakat après nag sauf que après famine am famine am ba daanaka moom dara yoratu ko waaw mooy dafa joxe zakat comme benn kii ñëw décimer va décimer euh, juróom jëpp benn euh, kii maladie boo xam ne buy dal bàyyi may décimer yëpp waaw rey daanaka géttam gi yëpp daal naka daanaka dee wala mbayam mam yoroon ca sàq ma sàq ma tàkk par exemple ñu mel noonu mu léegi nag mooy kook est-ce que dinañ ko mën a jox kook est-ce que dinañ ko mën a jox kii li nga xam ne mooy zakat ah voilà muy zakatul mal dañ naan waaw kook kay da koy jot kook man nañ ko jox zakat si parce que moom fii mu ne moo gaayee moo ngi ñàkk yema ah. <laughs> waaw innamal fuqara léegi moom faqiir la waaw ah. même bu dee ni démb la joxe woon zakat am yi naaw ah déet léegi mooy moom loolu xaalam ba muy joxe zakat dafa amoon état bu mu nekkoon ah bi muy joxe zakat parce que l'islam bu lay bu lay adressé alxitaabu shar'i du ne peut-être kii suba nii lay mel lii mooy nekki eh, son son son euh, sa puissance financière wala suba xam naa dina am liggéey comme que instant bi étudiant la tey la mu ngi en stage kon nag nañ ko teg ay ay ay taxes yoo xam ne pour suba mais na ko fay tey déedéet. lislaam day xaar yow li nga yor loolu moo tax zakat bi sax boo ñëwee yow li nga yoroon nisaab la nga xooloon mu matoon nisaab sax mu mat ko mat li nga xam ne mooy seuil imposable bi laata muy mat douze douze mois yi di ñëwaat comme muharram la matoon lool laata muharram bi ñëw wala sax rajab rajab la matoon euh, nisaab mais laata rajab bii ñëwaat ci beneen at bi mu wàññeeku kenn du la ko jox zakat kenn du xool ne état yow ba nga matoon na jamono jooju déedéet dañuy xool étape bi nga xam ne ci la ware ci yow ñu xool ne mu ngi fi nga joxe lool parce que da koo manoon léegi nag ginnaaw ba mu ko defee pare moom am lu ut ci ginnaaw état ba ko defoon ran yi ba taxoon mu nekk koo xam ne ku riche la état boobu naaw na mooy nekkatu fi parce que am na lu xew ci ginnaaw lu buur yàlla dogal ba alal jooj yëpp naaw bu boobaa moom léegi kooku lay sa minal aghniya kooku minal fuqara dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo soxla te ñooñu dañ leen a war a mu bokk ci ñi nga xam ne ñooñu yell nañu moos daal di jël li nga xamante ne ni nga xamante ne ni mooy zakat kooku day yell jël zakat zakatul mal ak beneen zakat ndax moom amul dafa nekk ci ñi nga xam ne ñoom bu boobaa day dagan ci ñoom nem bu dee ne joxe woon nañ ko léegi beneen bi euh, mooy bi ñuy gis ba léegi ci wàllu zakat la woon euh, mooy zakatu fas est-ce que le cheval dañ ciy génne zakat wala déet hein gisoon nañ ne waa jumhur dañ ne woon non mais ku mel al imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi naka noon taalibeem beneen taalibeem bi Zufar euh, mooy zakatu fas. beneen laaj bi mooy zakaatu fas gisoon nañ ko ne waa jumhur jumhurul ulama min al malikiyati wa shafi'iyati waaye naka noonu wal hanabila ak ku mel ni ñoom eh, ñaari sëriñ yu mag yi taalibe yu magu al imam eh, abu hanifa yi eh, ñoom dañu ànd ak waa jumhur hein muy abu yusuf ak seydina muhammad ibn al hasan al shaybaani rahmatullah alayhi mooy mais abu imaam abu xanifa ak ak beneen taalibeem bi di zufar ndax ñoom ñett ñoo ñëpp ay taalibeem lañu woon rahmatullah alayhim ñoom moo ñoom mooy imaam abu xanifa ak zufar dañ ne si zakat kan fas dañ ciy génn zakat kay waaye ci condition yañ waxoon dellul foofu fële ci ñu dañ naan fas nga yor rek génne zakat waxoon nañ la foofu doggoon nañ ci détail bi léegi nag laaj bi mooy hein mu ne comme que waa ñaari ñaari taalibeem yu mag yi di al imaam euh, abu yusuf al qaadi abu yusuf ak al imaam muhammad ibn al hasan al shaybaani rahmatullah alayhi hein ñoom comme que ñoo waa jumhur bokk avis moom nee na dafay foogoon ne moo daf foogoon ne loolu da koo mës dégg que ne ñoom bu dee ne mooy mazhabu xanafiya yi rahmatullah alayhi bu dee ne al imaam Abu Yusuf ak imaam Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani yi dañoo am avis boo xam ne dafa wuuteeg avis al imaam Abu Hanifa mazhab bi lii mazhabu xanafiya yi mooy li nga xam ne mooy li nekk mooy li as-Saahibaani wax muy al imaam Abu Yusuf ak al imaam Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani waaw léegi loolu la bëggoon leerlu pour xam tamit lan mooy mazhabu xanafiya yi dañ naan la mazhabu xanafiya yi fii mooy waxu al imam mooy waxu al imam Abu Xanifa mooy seen mazhab loolu noonu en fait euh, mooy yaakaar naa peut-être ak jaawale la wala muy dégg boo xam ne euh, loolu nga dégg sax waaye loolu la mbokk mi dégg waaye euh, bi mu koy dégg dafa am détail bu mu laaj boo xam ne benn précision bu am ci wax jooju boo xam ne amaana ba mu koy dégg boroom wax ja defu ko ci mooy ne lan mooy mazhabu xanafiye yi rahmatullah alayhi eh, imaam bi mooy al imaam Abu Hanifa ñaari sëriñ yu mag yi ñu naan as-saaxibaan ginnaaw imaam Abu Hanifa ñaari taalibeem yu mag yi mooy al imaam Abu Yusuf ak al imaam Muhammad ibnul Hasan ash-Shaybaani rahmatullah alayhima léegi nag mooy fii fii parce que lii laaj bii dafa jëm ci mazhabu xanafiya yi ana nan la ñuy tarjeexe bu dee waxu imaam yi dañoo wute waaw mooy waxu imaam bi al imaam Abu Xanifa dafa wuteeg ñi nga xamante ni mooy ñaari taalibeem yooyu wala mooy dañ naan la mbir mi nii la bu dee ne al imaam Abu Xanifa waxam dafa taxaw mu ànd ak kenn ci ñoom ñaar. mooy kenn ci soit Muhammad ibn al-Hasan wala ki nga xam ne mooy al imaam Abu Yusuf rahmatullahi ma bokk ak moom wax keneen ci wax leneen loolu wax bi mooy wax bi imaam Abu Hanifa wax ak mu des waa léegi comme comme bu dee ne imaam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi dafa wax lii ñoom ñaar ñu wax lu contraire nag bu boobaa dañ naan la ci lu ñu joyal ci lu ñu joyal comme li nga xam ne noonu la ko ñoom seen imaam yi di di di di di tudde ñuy imaamu xanafiya yi mooy ne li ñuy féetale kaw mooy waxu imaam bi mais mais mais loolu mooy ci luñ joyal mais mais am na mais mooy bu dee ne imaam Abu Xanifa dafa wax wax. al imaam Muhammad ibn al Hasan ak al imaam abu al qaadi abu Yuusuf wax wax bu wuteeg boobu te ñoom ñaar ñu dëppoo ci beneen wax bu wuteeg waxu imaam abu Hanifa ci lu ñu joyal waxu imaam abu Hanifa la ñuy jiital mais dafa am mais mooy lan mooy dañuy xool parce que am kaa yoo xam ne waxuñ as-saaxibaan la ñuy féetal kaw am mais ci li ci joyal mooy du d'une manière générale bu imaam abu Hanifa mooy féete kaw. léegi nag mu des bu dee ne euh, euh, dañoo dañoo wute bu dee dañoo wute loolu lañ lay wax ne la dafa am ci yenn masala yoo xam ne waxu as-saaxibaani la ñuy wut la ñuy féetal kaw wala kenn sax ci ñoom ñaar ci kaw waxu waxu imaam Abu Xanifa comme li al imaam Abu euh, kii Ibnu Nujaym mu wax rahmatullah alayhi al-Xanafi mu ne loolu mooy yan kaa mooy kaa yoo xam ne bi ñu xoolee ñoom xanafiye yi muy référence yi dañoo xool ñëw ñuy seggaat gis ne euh, waxu imaam bi gis nañ mu ne am bu dee ne dalil dañu gis ne dalilam euh, en fait lam sukkandikoo par exemple xadiis bi dëgërul wala xadiis ba mu sukkandoo ba muy wax loolu ndax loolu la gisoon moom al imaam Abu Xanifa ne loolu noon xadiis boobu ñu gis ne wérul bu boobaa bu boobaa ci la ñuy féetale kaw waxu as-saaxibaan waaw est yaa ngi dégg ci lu ñu joyal waxu imaam Abu Xanifa mooy féete kaw moom lañuy ñuy ubbee mooy madhabu imaam Abu Xanifa rawatina ci li jëm ci wàllu ibaadaat yi kantaa waxu as-saaxibaani fi ñu koy féetale kaw mooy il faut mu am lu tax comme ñu gis ne ah la al imaam kat sukkandiku woon la nekkoon tegtalam dalil ba dafa dëgërut waaw wala mu nekk loo xamante ne ni ah, mooy ne eh, eh, nu mu tudd eh, seen jamono yi dafa wuute mooy bi al imaam Abu Hanifa génne àddina ñoom dañ doon wax lan doon wax avant mais bi mu génnee àddina ñoom ñu gis loo xam ne day wan ne bon lii nii mooy li gën dëgër fuuf lañ doon wax ñun ak suñu imaam tam mooy loolu day dikk rek ci liñ waxoon sànk gis ne dalil boobu dese naa dëgër ah bu boobaa ci kaw yu mel noonu lañuy la ñuy féetale kaw waxu as-saahibaani bu wuteeg waxu al imaam Abu Hanifa te tamit ci wàllu li jëm ci wàllu ay àtte ak seede yeeg li jëm ci wàllu euh, miraas yeeg yooyu dañuy féetale kaw waxu imaam Abu Yuusuf parce que comme comme qaadi la woon te tamit da ci am expérience bu rëy moo tax moom waxam lañ doon la ñuy féetale kaw ci côté boobu lu bari ci mazhabu xanafiye yi moom waxam lañuy ñuy féetale kaw kanta ki nga xam ne mooy imaam Muhammad ibn al-Hasan rahmatullah alayhi li nga xam ne mas masala yi jëm ci wàllu euh, jege ñaale yeeg yooyu moom ci ay côté euh, euh, côté moom la ñuy ah la ñuy àtte woo waaw ñoom mooy li ñuy wax ñoom zawul arham ci masala yi jëm ci yooyu en général mooy ci luñ doyal moom ay waxam mooy ku nekk. dañ am loo xam ne moom lañ ko gën a jagleel mais ci kaw noonu rek ci kaw bu dee dañoo wute dañoo wute mooy ne mbir mi bu dee dañoo wute waxu imaam Abu Hanifa mooy féete kaw waxu ñoom ñaar amaana amaana euh, euh, euh, mbokk mi da ko jaawaleek li nga xam ne mooy moo xew ci ngiru Shafi'i yi rahmatullah alayhi parce que Shafi'i yi bu dee ne al imaam ar-Rafi'i ah ak al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhima ñoom dañ leen ñoom lañ naan ash-shaykhaani foofu ci ngiiru Shafi'i yi ñoom ñaar bu ñu bokkee wax mu wuteeku waxu el imaam kan ash-Shafi'i waxu imaam ñaari imaam yooyu la ñuy féetale kaw fu dama yaakaar ne loolu la xaw a jaawale ñii que ne xanafiya yi mais xanafiya yi ci lu ñu doyal. Euh, loolu mooy ki nga xam ne moom la ñuy féetale kaw mooy waxu al imaam al abu xanifa ba des ci yoo xam ne ay cas yu particulier la la ñuy ak loo xam ne bon dañuy gis ne bon seen wax ñoom ñaar ñële malgré wuute na ak waxu imaam bi moom la ñuy féetale kaw ndax moo gën a dëgër comme ni ko al imaam ibnu nujaym rahmatullah alay leerale wallahu taala alam kon ci kaw noonu kon Euh, pare nañ bii di ñëw ñu ñëwaat ci suñu xajatul wadaan euh, bi ñu ngi euh, ci waadi namira wa waadi urana voilà waadi urana yawmu arafa ñu gis kon sayyidna amr ibn xaarija ci xadiisam yooyu après ñu gis ginnaaw loolu ana ginnaaw xutba bi yonent mi alayhi salaatu salaam lan la def insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa